alayhi afdalu salaati salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di di xajjatul kamaali wa tamaami muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. maa zilnaa wa naxnu bi makka. maa rasulillahi alayhi afdalu salaati wa azka salaam. ñu ngi makka ba léegi ñu ngi ci ajji. jeexaloon nañ tawaaf muy deuxième ponk ginnaawal ihraam deuxième ruknu pilier ci aj ji muy at tawaafu bil bayti ndax li suñu borom wax subhaanahu wa taala wal yattawafu bil bayti al mu ne wal yattawafu bil bayti al mu ne wal yattawafu bil baytil atiq te na ngeen wër li nga xam ne mooy néeg bu tedd bi di al kaabatal musharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takrima gisoon nañ ne lool la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam njëkk def ñett yu njëkk yi mu commencé min al xajaril aswadi ginnaaw bi mu ko nuyoo mu daldi waaxu début bi ñett min alxajar ila xajar ñetti yoon ñetti tuur yu njëkk yi ci des mu daldi koy dox doxu normal bi mu paree ci loolu mu dem ilaa fi nga xamante ne mooy alxajarul aswad mu dem ci xajarul aswad muy la pierre euh, non mu dem ci maqaamu ibrahim alayhi salaatu wassalaam ña ginnaaw tawaaf mu dem ci maqaamu ibrahim daldi fay julli ñaari rakka yoo xam ne rakka bu njëkk bi qul yaa ayyuhal kaafiruun la ci tere ci tari rakka bi nga xam ne moo ci tegu mu daldi ciy tari li nga xam ne mooy qul huwa allahu ahad ha <coughs> foofu lañu yemoon mu def fa ja'ala al maqaama baynahu wa bayna al bayt bi foofale mooy waxoon nañ luy maqaamu ibrahim aleyhi salaatu wassalaam muy xeer woo wële nga xam ne bi muy tabax kaaba gi ci la doon yéeg te empreinte tànkam yi des ci muy trasu tànkam yi jeexitalu tànkam yi des ca xeer wa mu nekk foofu xeer woowu nag ginoon na jege kaaba gi ginoon na jege kaaba gi waaye seydina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo ko teg fi nga xam ne fala nekk léegi moo ko yóbbu ba noonu mu xaw a jàkkaarloo kaaba gi waaye ginoon na koo jege alxajarul aswad mi nga xam ne gisoon nañ ci ay ngëneelam ak yooyu non maqaamu pourquoi mais alxajarul aswad ba léegi maqaamu ibrahim voilà maqaamu Ibrahim <laughs> kon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullee foofu ba léegi kan moo ñu ko Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ci xadiisam bu gudd bi nekk ci saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayriyu raxmatullahi muy xadiisam xadiisam bu gudd boobu nga xam ne mu ngi jaar ci abu jaafar muhammadul baaqir ah abu jaafar muhammadul baaqir ibn ali ibn al xusayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaah imaamu muslim dafa waxoon ne xaddatanaa abu bakr ibn shayba mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba suñu sëriñ di abu di doomi abi shayba moom rekk mu ne déedéet wa isxaaqu ibn ibrahim ak isxaaq di doomi ibrahim di alxandaliyu raxmatullahi alayhi mu ñu gën a xamee ci isxaaq ibn rahawiya wala isxaaq ibn rahaway mu ne jamiican an xaatim ñoom ñépp ñu jële ci xaatim mu ne qaala abu bakr kantaa sama bu njëkk bi di abu bakr shayba moom lii la wax dane xaddatanaa xaatim ibn ismail almadani mu ne xaddatanaa nettali nañu xaatim ibn ismail xaatim di doomi ismail almadaniyu te ko woon ak fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jële ci sayidina jaafar ibn muhammad di doomi muhammad moom mii lañu gën a xamet ca jaafaru saadiq radiyallahu ta'ala anhuma an abiihi mu jële ci baayam di Muhammadul Baaqir miñ la waxoon sànq ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala an ahli bayti rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam moom sayyidina Muhammadul Baaqir mu daal di nettali nettali mbir mi moo ko jële ci sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa an mu nettali mooy nettaleen bu gudd boobu nga xam ne yàgg nañoo gis ah li nga xam ne mooy xadiis bi léegi nag moo kon moo ñu nettali woon ki nga xamante ne nii ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu tawaafee ba léegi mu ne summa nafad ginaaw gi mu dem fa nga xamante ne nii mooy maqaamu ibrahim maqaamu nafada ilaa maqaamu ibrahim alayhi salaatu wassalaam wa qaraa wattaxidu min maqaami ibrahima musalla mu daal di wax loolu le kon moo ñu gisoon loolu kon xadis boobu lañu war a continuer ah mu ne kon bi nga xam ne mu ne bi mu ñëwee kon kon nañ jël li ñu fi ñu yemoon bii passé ñun bii passé kon ci tawaaf lañu ci sa rak'atay tawaaf yi lañ ne woon muy ñaari rakkaay tawaaf gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko yoonal gisoon nañ waxu waroom xam-xam yi rahmatullah alayhim entre ñi ne waajib la comme xanafiya yeeg maalikiya yi mooy dafa war ku ko ba da tuur deret di nga reen di dara waaw ak ñi nga xam ne muy ñoom Shafi'iyya yi ak ñoom Hanabila yi ñi nga xam dañ ne mustahab la dañ koo sopp waaw même bu dee am na ci biir Shafi'iyya yi comme ni al imaamu Nawawi comme niñ ko gise woon rahmatullah alayhi waxoon ne am na ci ñoom ñu ne waajibataani que ñaar yii dañoo nekk loo xam ne lu war lañu waaw am ñoo xam ne dañu ne ça dépend dañ koo teqantal bu dee tawaaf koo xam ne tawaafu farata la day nekk waajibataan ñaari rakkay dañuy nekk loo xam ne lu war la bu dee tawaafu sunna la ah tawaaf boo xam ne waa ji du farata mais da koy def ngir euh, baax gu tawaaf baax bu boobaa ñu ne bu boobaa sunna lay doon waaye mu ne li nekk nag seen ngir ñoom mooy que sunna la waaw mu ne sawaa'un qulna waajib waajibataani am sunnataan falaa tab falaa yabtulul xajju falaa yu falaa tubtilul xaj ñaari ràkka yooyu ah falaa yabtulul xajju ah ki waajoo xam ne da koo bàyyi lool du mooy aj du yàqu ci le fait ñu bàyyi ñaari rak'atay tawaaf maalikee yi xanafi xanafi yi maalikee yi defoon ko waajib ku ko barek foo jaar moom dégg nga maam di nga waa di nga di reen di dara ah. léegi nag ginnaaw kon tawaaf boobu mu ne kon summa kon bi mu demee mu julli ñaari ràkka mu dem ci maqaamu ibrahim alayhi salaatu wasalaam wa ja'ala fa ja'ala al maqaama baynahu wa bayna al bayt seydinaa jaabir radiyallahu anhu mooy nettali ajug yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def almaqaama muy maqaamu seydina ibrahimu alayhi salaatu wasalaam baynahu wa baynal bayt digganteem ak diggante néeg bi mooy mu dox digganteem ak li nga xam ne mooy alkaabatal musharrafa léegi ci la waxoon ne fa kaana abi sama baay di newakoon na di wax di ki nga xam ne mooy seydina muhammadul baaqir mu ne walaa a'lamuhu lii nag xawma lu dul ne dakarahu ko imaam jaabir tudd na ko illaa an nabi lu dul di ko jële ci bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana yaqra'u fi rak'atayn da tari ci ñaari rakkay qul huwa allahu ahad wa qul ya ayyuhal kaafiruun qul huwa allahu ahad qul ya ayyuhal kaafiruun nañ la riwaay yi nga xam ne ñooy wane ne qul ya ayyuhal kaafiruun bi mooy jiitu après qul huwa allahu ahad ginnaaw loolu fii lañ ñemoon ñu war a continuer kon fii la ñuy jëlaate ba léegi ñu ngi ci xadiisu sayyiduna jaabir ibnu abdillah ibnu amr ibnu haram radiyallahu taala anhuma kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi ci ñaari rakkaay tawaaf yooyu summa raja'a ila rukni fastalama summa ginnaaw gi raja'a mu dellu ila rukni mu delluwaat ci al xajarul aswad mooy ar ruknu fii pas ar ruknul yamani ah non non loolu foog naa léegi moom insha allahu taala buñ ci juum ar ruknu al yamani dafa am ak ak ar ruknul aswad ñoom ñaar ñu leen di woowe ar ruknaani wala ar ruknayni al yamaniyeyn fii nag ar ruknu bi mooy ruknul xajaril aswad ñee ne kon yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu defee ñaari rakkaay tawaaf xalfa maqaami ibrahima aleyhi salaatu salaam li mu def dane thumma rajaa ila rukni fastalama dafa dellu demaat ci ba mu paree mu dem ci ruknu mu eh, xeer wa daldi di koy nuyuwaat nga gis ni nga xamante ne nii yitte gu màgg gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa daldi daldi jox li nga xamante ne mooy xeer woo wala di alxajarul aswad mu demaat ci tawaaf bi du ko doon nuyu waaw saa bu rombee nuyu nga gis mu ñëw nii pare ñëw julli ñaari ràkk demaat daldi koy nuyuwaat fastalama summa ginnaaw loolu lool dañ ciy gise ne kon sunna mina sunnati nit ci bu defee tawaafam ba pare ba julli ñaari ràkkaatay tawaaf balaa dem li topp étape bi ci topp te war ko gis nii mu demaat ci xajarul aswad automatiquement daal di koy nuyu selon ni mu koy nuyoo ndax nit ña bari nañu wala bari wuñ wala dafa am bousculade wala loolu façon yi ñu koy nuyoo gisoon nañ ko walillahil hamdu wal minna kon Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw loolu kon mu dellu ci ar ruknul aswadi mu dem nuyu ko summa xaraja min al baabi ila safa allah allah summa mu ne ginnaaw loolu nag bi mu nuyoo xajarul aswad ba pare mu ne summa ginnaaw gi <laughs> waaw ah waaw maa la wax loolu ah summa xaraja min al baabi ila safa mu génnee ci bunt bi nga xam ne moo koy yóbbu ila safa allah moo ko yóbbu ila safa moo ko yóbbu a safa ba mu demee ba muy dem lan la wax qaraa mu ngi jàng léegi dañuy wax affaire bi ba pare après nag ñu ñëw ci eh, eh, kii bi ah? mu jàng la aaya bu wax inna a ah muy aaya bi nekk suuratul baqara aaya cent cinquante suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah ah mu jàng loolu le mu ne foofu nag la la yem ci kii bi mooy waxul aaya bi yépp mu ne inna as-safa yonent bi alayhi salaam mu ngi dox de ñu ngi ci topp di xool di gis allahu akbar ah à travers bëtu saxaaba yi radiyallahu anhum yi nga xam ne ñooñu ko nettali mu ne inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah mu jëm ci Safa bim nuyoo xeer wi direct bu turne dem ci Safa génn ci bunt bi di dem Safa bunt bi jëmee bi lay yóbbu Safa ca jàkka ja mu ne inna Safa wax aaya bi dëgg-dëgg as-Safa wal marwata ak marwa min sha'airillah bokk na ci les symboles yi nga xam ne buur yàlla dafa bëgg ñu màggal ko waaw te wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub di màggal yi nga xam ne buur yàlla moo bëgguñu màggal ko loolu day wane day attesté dafa bokk ci li nga xam ne ngëm yàlla xol lay seede waaw màggal lu yàlla bëgguñu màggal ko wala lu yàlla màggal yi nga xam ne buur yàlla moo leen def shi'ar ñu nekk symbole diine ji waaw mu ne loolu safa ak marwa min sha'airillah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam teg ci ne abda'u bima bada allahu bi waaw abda'u damay tàmbali bima bada allahu bi damay tàmbali ci li nga xam ne moom la buur yàlla tàmbalee fa bada bi safa ndax aaya bi bi muy commencé lan la wax safa la njëkk a tudd laata muy tugg marwa léegi nag ma ne moo waay luy safa ñu ne la safaa ñaari doj la yoo xamante ne nii yu ne foofu ci makkatal mukarrama ci xaram bi soriwul kàmba ji ñaari ay moo yu ndaw lañ duñu montaañ kom ni ngay dégg Qurayqaan gan di montagne yooyu noonu yu ndaw la rek waaw dinañ ñëw ci affaire safa léegi mu ne kon day tàmbalee fi suñu boroom subhaanahu wa taala tàmbalee mooy lan suñu boroom dane inna safa kon fa bada abi safaa mu ne mu tàmbalee yéeg dem safaa fa raqiya alayhi hatta ra al mu yéeg ci safaa mu yéeg ci kaw moo bi mooy aw la bu ndaw mu yéeg ci kaw hatta ra al bayt ba ni muy séene taxaw yéeg ba ci kaw bay gis al ka'batul musharrafa di gis kaaba ji fastaqbala al qibla mu jublu qibla bi mooy mu jublu kaaba gi allah fa wahhada allah mu wéetal borom bi subhaanahu wa taala wa kabbarahu mu daal di koy màggal yëkkati ko màggal ko wa qaala mu ne laa ilaha illa allah wahdahu laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allahu waxdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazama al ahzaaba waxdah bi mu yéegee ci kaw jàmmaarloo xibla bi ba ci kaw moo montagne su ndaw si mu yéeg safa tourné ba jàmmaarloo xibla bi muy kaabatal musharraf ah mu ne mu wéetal borom bi subhaanahu wa taala bakk def ay takbiir ne laa ilaha illa allahu waxda mu ne laa ilaha amul benn buur boo xam ne moom lañuy jaamu ci dëgg amul benn buur boo xamante ne nii ñàkk koo jaamu lor la illa ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala ni nga xam ne mooy allah waxdahu moom tuddum moom dong la sharika la amul dara luñ koy bokkaaleel lahul mulku moo moom nguur wa lahul hamdu te moom la mboolem xeetu cant yi moom la ñeel wa huwa ala kulli shay'in qadir te ci lépp la buur yàlla capable amul dara lu ko të lépp buur yàlla am na kàttanu def ko mu ne laa ilaha illa allahu waxda mu jëlaat loolu mu ne laa ilaha mu waxaat ne amul benn buur laa dàq nañ laa ilaha amul buur laa ilaha amul ku ñuy jaamu laa ilaha amul boroom illa allah ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala moom dong anjaza wa'da anjaza wa'da la mu digoon la mu digoon sang bi sallallahu alayhi wa de daal dina koy matal waaw anjaza moo moo ab moo moo dëggal def waada la nga xam ne moom la digoon wa man ah, asdaqu wa man asdaqu min allahi qiilaa ana kan moo gën rafet buur yàlla jëf te inna allaha la yuxlifu al buur yàlla li mu digee du ko mooy mukk waaw anjaza waada la mu digoon yonent bi sallallahu alayhi wa muy sa yablagu hada diin maa balagha al-laylu wan-nahaar waaye la mu ko digoon sa yuhzamu al wa yuwalluuna ad-dubur bal as-saa'atu adhaa wa amar mu daal leen dal ñoom koy wax. ba mu koy wax moom alayhi salaatu wassalaam moom alayhi salaatu wassalaam Makka lañ ne woon tahta azaabi Quraysh ñu ne woon sous la domination ak mbugalu kuffaaru Quraysh yi yonent bi sallallahu doon wax li mu doon wax waaw alquran wàcc mu naan sa yuhzamul jam'u wat nañ ne xelséef nañoo nërmeel xelséef nañoo toroxal aljam'u mboolooy kuffaaru Quraysh yi ñu mel ni ñoom way wallu na dubur te dinañ wane seen doq yi dinañ wane seen gannaaw yi di daw ndax bali saatu maw'iduhum li nga xam ne mooy seen rendez mooy bés pénc dinañ leen buggal fii ci àddina waaye jox nañ leen rendez-vous fi nga xamante ni mooy bés pénc bu ñu ñëwee buur yàlla gin leen a mbugal wa saatu adha wa amar wa saatu adha wa amar waaw moo gën a tar moo gën a ñàng te moo gën a catastrophique waaw Seydina Omar radiyallahu nee na ñun boobu dañoo newoon Makka Quraysh ñoom Abu Jahlin di balballu mais di jàng mën a mën a mën a mën a ta'dib mbugalaate ci ci jullit ñi nee na Seydina Omar nee na ñu ngaan mais ayul jam'a yuhzam ayul jam'a sa yuhzam ana yan mbooloo mooy yi nga xam ne moom la ñuy moom la suñu boroom di wax nii ana yan mbooloo lañuy defe defee quelles sont les armées qui seront défaites un jour ah waaye ana ñu sa yuhzamul jam' waaye nee na Seydina Omar nee na keroog Badar bi ñu rayee ñoom ñoom Abu Jahl nag ñooñu sànni leen ca mbalkama ca teen ba ma dégg yonent bi alayhi salaam di wax ah di waxaat aaya bu mel lu bees ci man naan sa yu samul jam'u wa yuwalluuna dubur bali saatu maw'idum wa saatu adha wa amar allah mu xam ne kon aaya bi ndeke lii la doon wax kon anjaza wa'da laa ilaha illa waxda amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala waada la mu digga woon moo ko def moo ko appliqué waaw loolu mooy ngëm yàlla buur yàlla li muy digle bu ke li muy digee waaw naan naan naan naan suuf si ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy mujjee ñi nga xam ne ñooy mujje mbir yi ci seen loxo lay mujje wal aqibatu li taqwa loolu ko am gëm yàlla mooy gëm loolu waaye nga am nga gëm yàlla nga ñàkk gëm yàlla li buur yàlla wax mooy am waaw wal aqibatu lil muttaqin jeexitalu mbir yi fi mbir yuy mujje mooy lil muttaqin ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla boo ci bëggee bokk kun minal muttaqin bokkal ci ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ñi ragal yàlla dëgg-dëgg te ñu xam ne digalu yàlla yi amul dara lu ciy jaas waaw waaw <coughs> buur yàlla lu mu dige noonu lay def inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla laa yuxliful mi'ad du du du du du wuteeg li nga xam ne moom la dige woon waaw kon bu nee inna la nansuru rusulana dinañ dimbali ñi nga xam ne ñooy suñu ndaw yeeg ñi leen gëm fil xayaati dunya ci àddina gi ak bés bi nga xam ne ci la seede yi taxaw loolu waruñu cee am dut waaw ak lu àddina bi mën a mel ba nga naan mais jullit ñi nan lañ mbir yi mën a mujjee retourné wu ba tegu seen loxo dañ naan moom ñun dañoo xam ne mooy laa ilaha illa waxda na nga xamante ne woon qad anjaza wa'dahu alladhi wa'adahu li nabiyyi wallahi alladhi la ilaha illa huwa say ah sayaf'alu ma qaala azza wa jalla ah anjaza wa'dahu kon moom moo def li nga xam ne moom la dige woon ba Quraysh mujj nekk ay jullit mu nërmeel yéeféer yépp waaw bi mu ko naan fasbir rek li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina waaw fasbir ala ma yaqulun wala tuti' minhum aathiman aw kafuura yàgg na koo muñ loo waaw naan ko innal arda lillah lii suuf si buur yàllaa ko moom yurithuha man yashaa'u min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin moo koy hérité jël donnaloo ko ku ko soob ci jaamam yi waaye nag yëgal ne mujjanteelu mbir yi ah mujjanteelu mbir yi ñi ragal yàlla ñoo ko moom te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ñoom Seydina Xabbaab bi ñu leen doon mbugal biir Makka mbugal yi tara tara tara tar lool ci seen kaw ñu ñëw gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko alaa alaa alaa alaa alaa tastansirullaha lana alaa tastansirullaha lana ay waay yonente bi alayhi salaam xanaa dooñu ñaana ndimbal buur yàlla nee na maa ngi fekk yonent bi sallallahu mu ngi sol burda boo xam ne bu ñuul la toog ci kaaba mu ngi mer ndax liñ ko wax ci la waxe woon ne ñi leen jiitu woon dañ leen doon jàpp ci xeetu mbugal ñi leen jiitu woon dañ leen doon jàpp yeew leen suul leen jël ay peñe yoo xam ne ci weñ la ci weñ feer ñu tàngal ko bam xonq cur ñu leen koy peñe seen bopp yi di ko ci rëdd muy muy muy muy muy di xotti seen deru yaram yi te teewu leen woon a yokkat ci li ñu ne walla ñuy dengi dengi waaw ci la doon ndax naan walaakinnakum tastanjiloon waaw waaye yéen da ngeen a yàkkamti te diggéem boobu gisoon nañ moom la dugg waxoon gaa yi ñëwoon doon ko doon ko jàmbat ñàkk ñii di ko jàmbat insécurité ci xadiisu Seydina Adi ibn Xaatim at-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu bim naan ko ata'riful xiira gaa yi ñëw di jàmbat ñàkk aywa yonent bi alayhi salaam ñàkk gi songu nañu ah ñii ñëw waay waay insécurité bi mu tourne ci Seydina Adi na Hatim ne ko yaa Adi ata'rifu al-Hira est-ce que xam nga laa grande métropole de Hira Seydina Adi ne man de xaw ma ko waaye dégg naa ko masuma faa teg sama tànk nag waaye dégg naa ñu koy wax mu ne ko la in talat bika haya Allah laa yaqulu hada illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko la in taalat bika haya <laughs> wallahi yaa adi bu sa bu sa bu bu bu la buur yàlla mayee gudd fan <laughs> la tarayanna ad'ina tarhalu min al-hirati ila al-ka'ba ha laa yaxaafu illa allah wa dhi'bu ala ghanamihi allah <laughs> mu ne ko bu sa fan guddee li nga gis jigéen jóge ca la grande métropole de Hira nekk ca faubourg l'empire perse de l'Iran hein mu jóge foofu ñëw tawaaf ci kaaba gi te du am ragal daal rek la du ragal buur yàlla daal lay ragal bu amee leneen loo xam ne moom lay ragal ci troupeau mooy az-zi'b mooy till waaye dootul nekk ay agresseur Seydina Adi nee na ba mu ko waxee man mbir mi dafa maa jaaxal ma ne ay du'aaru Tayy où sont où sont où seront à les grands agresseurs de ma tribu de waaw mu jaaxal ma ma wax ko sama xel ak yeneen yim ko digoon mu ne wallaahi laqad ra'aytul dha'ina tarhalu min al-hirati ila al-makka ila taxaaf shay'an illa allah wa dhi'ba ala ghanami allah ak yeneen yi mu ko waxoon ne ko bur di nga gis koo xam ne day jël bu sa fan guddee <laughs> di gis nit génne alal bëgg koo joxe saraxe ko mais du am ku mu ko jox parce que ñëppay doylu te ñëppay am lu leen doy Seydina Ali ne seen fan guddee wallahi ni ngeen ko gis comme ni ma gise yu njëkk yi te loolu xew na jamonoy Seydina comme ni al imaam al Bayhaqi wax rahmatullah alayhi jamonoy Seydina Umar ibn Abdul Aziz al xalifatu al xaamis ar rashid radiyallahu ta'ala anhu wa kon nag mu ngi la ilaha illa allahu waxdah anjaza wa'dah kon mu ngoog anjaza wa'dah mu ngoog wa nasara abdah moo dimbali ndawam bi moo dimbali jaamam bi waaw te buur yàlla bu nee jaamam bu yonent bi sallallahu alayhi wa la ci jublu bu nee abdullah doyal ko yonent bi alayhi salaam la ci jublu wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uhu muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa alladhi baarakna hawlahu subhaanalladhi asra bi abdihi Allah muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon wa nasara abdahu moo dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey nii mu ñëw di aj si kaaba gi nga xam ne bu ñu fàtte ne Abu Jahlin menacé woon na ko ne ko est-ce que terew ma la woon tere woon na ko fii muy julli mu ñëw fekk ko muy julli mu ne ko yow est-ce que terew ma la woon fi ngay julli waaw est-ce que aayew ma la woon interdiru ma la woon que tu fasses tes prières ici à la Kaaba hein loolu lay kon loolu gisoon nañu ko loolu gisoon nañu ko que Abu Jahlin ci boppam da doon tere yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu julli ci kaaba gi mu ñëw di ko menacer naan ko est-ce que terew ma la woon nga julli nga fiy julli hein muy julli ñu ñëw ne ana kan mooy jël severitum Ah, gëléem goo xam ne dafa dee bañ sànni ko mbàq ga ñu jël ko ay fan sotti ko ko waaw saxaabaam yi kenn ñemewu ci ne jullit laa ba yonent mi alayhi salaatu salaam tegtal leen ñu dem Habasha buur yàlla taay booba la ko doon dikk ne lii lépp dina jeex waaw lii lépp dina jeex kon nag ñooñu ñépp obstacle yooyu yépp Quraysh ak arab yi ak ñi nga xam ne ajam yi ka Kisra wa mithla comme ñoom Kisra ñoom Qaysar ñoom Muqawqis ak gaa yoo yëlee bu yonent bi sallallahu wa sallam borooma ma dimbali ba non seulement mu noot arab yi mu noot arab yi wa asbaha al ah ad diin al wahiid fi jaziratil en plus tous les grands grands kii yi fa ne daal di koy ragal waaw César ragal ko Kisra gis nañ la ko dal mu kaw kis bi ko jox yi ay kado gaa yépp nangoo du wommatu ku gëmul nangootoo def dara loo xam ne luy xoqatal jullit la kon wa nasara abda buur yàlla moom moo dimbali jaamam bi sallallahu alayhi wa sallam wa hazama al ahzaaba te buur yàlla moom hazama moo moo nërmeel hazama moo nërmeel al mbooloo yi hein te amul kenn koo xam ne moom la nekkaay kay jàppale ma ci déedéet wa hazama al ahzaaba wahda al mu daldi mu daldi ah boom ñi nga xam ne ñooy coalisés yi mu boom coalisés yi wahda moom dong moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ahzaab yi fi ñëwoon te ñu gisoon leen ci ghazwatul ahzaab ghazwatul xandaq ku leen boom wa arsala junuudan tarawha buur yàlla moo yónni armée yoo xam ne gaa yi gisuñ leen abu sufiaan wa xisba sànni leen ngelaw malaaka ñëw salfaañe seen tànt yi ak seen kii ba ñu daw ba ñu daw wallaw mudbirin ñu daal di daw kan moo def loolu ah wa hazama al waxda mooy ki ñu xam ne moom la ilaha illa allahu waxda muy allah waaye ñépp ñu mas a coaliser contre l'islam contre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu dee début bi dinañ am yenn yu ñu jàppe ne victoire rek xaaral ba mujj ko nga xool xam nga Quraysh keroog Uhud foogoon nañ ne seen affaire baax na ba faw kër jël nañ seen revanche ci ci ci ci ci ci ci jullit ñi lañ leen tegoon affront bañ leen tegoon ban waaye nan lañ mujjee ah kayfa kaana masiru Quraysh moo Quraysh nan la mujjee nan la mujjee finalité Quraysh mooy ñu fatxu Makka am ñu ubbi Makka ci loo xam ne ku ko waxoon Quraysh un mois avant quelques jours avant muy xew wallahi Quraysh danaan waaj yi nañ leen ko yóbbu ñu faji ko parce que waaj wéru waaw wa hazama al ahzaaba wahda képp ku mas a coalisé contre l'islam contre yonent bi alayhi salaam buur yàlla dina la nërmeel comme ni mu nërmeele woon ñépp ñi nga xam ne ñoo doon coalisé contre yonent bi alayhi salaam ña doon coalisé ca xandak non seulement ñu daw waaye ñépp ñu ci takkoon keroog buur yàlla boom na leen yahud yi ko sooke woon jóge woon xaybar nan lañ mujjee du gis nañ xaswatu xaybar après yonent mi alayhi salaatu salaam est-ce que fekku leen xaybar nërmeel leen ba ñu mujj tëral seen ndodd yeeg seen doq yi daal di wommatu ba ñu ne ko bàyyi ci dëkk bi ñu daal di partage ñun ñu koy liggéey suuf si bu ko defee lu ñu bay lu ne ñu séddoo ah mujjewuñ foofu te ñoo ko sooke woon waa Ghatafaan nan lañ mujje ñoom itam ah amul kenn yahuudu Médine yee newoon biir Médine tamit doon doon doon doon doon ci doon ci jàpp nan lañ mujje mooy amul kenn koo xamante ne nii mas ngaa coaliser contre yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul buur yàlla nërmel na la wa hazamal ahzaab wa hazamal moom dong moom buur yàlla soxlawu ci keneen waaw waaw lii la yonent bi alayhi salaatu salaam wax summa Seydina Jaabir ne summa daa ginnaaw gi mu ñaan bayna zaalika qaala misla haadaa salaasa marraat nee na mu ñaan waaw moo tax yoonal la ñaan boo waxee ñaan gii ci kaw Safa kon boo agsee génn tawaaf bi ba julli ñaari jarakkay euh, tawaaf demaat ci xajarul aswad nuyu ko da ngay dem safa nga commencé safa yéeg fa dootul yomb ndax gars yi niñ ko defara léegi mais nga ñëw daal ba ci foofu nga jege fi foo gën a mën a jege nga jàmmarloog baytu bi xibla euh, gi même bu dee fi ñu ko def doo doo gis kaaba gi bu dee doo ko gis it nga xam nga fi xibla bi féete nga jàmmarloog foofu nga wax lii waaw nga wax lii yonent bi alayhi salaatu salaam wax laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allahu waxdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu ñetti yoon laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaaba wahdahu laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir laa ilaaha illa allahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaaba wahda voilà après nga ñaan ñaan summa daa bayna daalika nga ñaan nga ñaan ñaan gu la neex waaw nee na mu wax qaala misla hada salaasa maraat comme ni ñu ko defee ñetti yoon ba mu defee lool lii lépp nag mu ngi koy def mu ngi jàpp maarloo xibla summa ginnaaw gi moom alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ci hadith sayyidina Jaabir inda sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi mu ne summa nazala ila al-Marwa ginnaaw kon bi mu yéegee kon ci Safa commencé ne abda'u bima bada Allahu bi ci riwaaya al-imaam an-Nasaa'i dane ibda'u bima bada Allahu bi commencé leen fi nga xamante ne fala buur yàlla subhaanahu wa ta'ala daal di ibda'u bima bada allahu bi commencé leen mu nekk loo xam ne kon digal la en tout cas moo de toute façon même bu dul woon digal loolu sax mooy comme li mu wax ne abda'u bima bada allahu bi damay tàmbalee fi nga xam ne fala sama boroom subhanahu wa ta'ala tàmbalee kon loolu mooy noonu lay loolu mooy sunna foofu ngay commencer de façon safa marwa lii farata la que ne safa ngay commencer ndax suñu borom moom la njëkk a tudd ne inna safa dool dee marwa kon ñu continuer xadiisu seydina jabir ibn abdillah radiyallahu taala anhu ba léegi ci safa ak li nga xam ne mooy marwa kon gannaaw bi mu defee ci kaw safa loolu le moom alayhi salatu wassalaam mu ne thumma nazala ila al marwa xatta idan sabbat qadamaahu fi batnil waadi saa mu ne mu wàcc jëm marwa à la direction de marwa muy beneen montagne su ndaw si ne ci kanamam ci kanamu safa mu wàcc ko ba ni nga xam ne ci la tànk yi sampoo nekk vraiment ci xur wi mooy boo wàccee montagne nga wàcc nag ba ci suuf ba mu dugg ba mu xam ne wàcc na ci diggantaan nag ba tànki samp di bu baax ah fii batnil waadi ci mooy ci xur wi ci biir xur wi waaw ndax diggante ñaari montagnes yi la mooyu ndaw yooyu saa ci la waaxu kii nag waaxu bu gaaw waaw du daw de du ñàlli du daw mooy comme fële rek goo xam ne tànk yi nag day gaaw boo gisee dag naan waa ji day daw hatta ida saidata ba ni nga xamante ne ci la ñaari tànk yi ci lay yéege macha mu daal di dox mooy ba mu ñëwee ba war a ba àggi marwa mu dox hatta mooy ndax dafa am ci biir mooy boo wàccee dafa am batnul waadi biir xur wi dafa am léegi nii ala maynil axdarayn am na ñaari Euh, màndarga ñaari signe vert yoo xam ne moom lañ fa def ba léegi nii moom lañ ko def moom lañ ko marqué yoo xam ne foofu mooy fi nga xam ne fa ngay waaxoo waaxu bi mel ni daw moom lay wax nii ne saa waaw boo àggee foofu boo wàccee ci safa nga jóge safa noonu ngay def bu ga boo àggee foofu rek première kii da ngay def lu gaaw ba ci beneen bi waaxu waaxu bu gaaw boo àggaatee foofu nga dox loolu lay wax nii. xatta atal marwa ba ci beneen moobu ndaw bi montagne su ndaw si di marwa al marwa fa faala mu daal di def ci kaw marwa comme ni nga xam ne kem képp comme ni nga xam ne noonu la defoon bi mu yéegee ci kaw safa lan la defoon mooy mu jàmmaarloo xibla bi muy al ka'batul ah mu jàmmaarloo ak alkaabatal musharrafa daldi wax ñu wax gi ñu waxoon fa waxada allah wa kabbara mu wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allah waxdahu anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba waxta ñetti yoon ñaan fa tamit ñaan gu li mu ñaan moom alayhi salaatu wassalaam waaw mu ne moom Seydina Jaabir hatta idha kaana aaxiru tawaafihi ala al marwa ba ni nga xam ne noonu la def ba ni muy ba ni muy nekk dernière dernière aléon alal marwati ca marwa kon loolu mooy wane ne fii mooy dalilu waa jamaahirul ulama min al xalafi wa salafi tegtalu li mais presque mooy boroom am na nag ñu ci génn mais ñu néew mooy tegtalu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dans leur écrasante majorité que ne tour tours yi ñuy def entre Safa wal Marwa ak Marwa bokkul comme ci aj gi comme tawaaf bi bon comme tawaafu Kaaba ji xam nga tawaafu Kaaba gi dañ la min al hajar al aswad ila al hajar mooy un mooy boo jógee hajarul aswad ñëwaat ba xajarul aswad mooy un loolu nag bokkul ak yii bu dee safa ak marwa boo jógee safa ñëw marwa aller simple mooy un retour jógewaat marwa ñëw safa mooy deux hein nga jógewaat safa dem marwa muy trois nga jógewaat marwa ñëw safa muy quatre nga jógewaat safa dem marwa muy cinq nga jógewaat marwa ñëw safa muy six nga jógewaat safa ñëw marwa muy sept kon loolu mooy moo tax fi mu tàmbalee du fa jeexe te safa lay commencer moo tax bu commencer safa comme que dafa tool set la mooy kon marwa lay terminer moo tax mu ne hatta ida kaana axiru tawaafihi ala nga xam ne ci lay nekk moom alayhi salaam ci alewam mooy wër bi nag bul jàpp la ñuy wër mooy dox la la jublu ah alal marwa ci marwa mooy kon fa mooy set yi mool mooy wane liñ la wax sànk boroom xam boo dégg mu la en fait safa ak marwa da ngay jóge safa ñëwaat dem ba marwa ñëwaat safa muy un mooy kooku laps moo ko dugg waaw te loolu du comme li imaam Ibn Hazm wax de imaam Ibn Hazm ne nombre yi rotut mais dañ ci ijmaa la boroom xam-xam yee ci dëppoo déedéet loolu dafa rot <laughs> parce que imaam Ibn Hazm dafa def def le ci wàllu aj gi nii comme niñ koy gise bu ñëwee ci masaa'il yi ci côté parce que moom dafa bind ci wàllu aj kii euh, aju yonent bi sallallahu alayhi waxoon nañ ko ca début ba vraiment wul liggéey bu rafet la ci def mais dafa am yoo xam ne dafa am yoo xam ne daf cee juum moom al imaam Ibn Hazm comme ni nga xam ne mooy lii mooy lépp loo xam ne lu doomu aadama def il susceptible mu am quelque njuumte mais loolu mooy wane màggaayam bu dee yenn lañ ci mën a citer naan lii nii lii mooy njuum mooy njuumte loolu mooy wane ne vraiment huwa al imaam al imaam Abu Muhammad Ibn Hazm az-Zahiri rahmatullahi alayhi ah loolu dinañ ñëw ci côté boobu léegi kon buñ ñëwaatee ci hadis bi mu ne. fa qaala ba mu desee mar mooy mu jeexal nag marwa fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam wax law anni law anni istaqbaltu min amri mastadbart lam asuqil hadya wa ja'altuha umra faman kaana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahill walyaj'alha umra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ginnaaw bi mu defee li nga xam ne lii lañ naan as-sa'yu bayna safa wal marwa dinañ ñëw léegi euh, tey dañuy wax rek xadiis bi bii di ñëw nag dugg ci masaa'il yi insha allahu ta'ala ah mooy nañ wax xadiis bi rek mu ne bi mu bi ci marwa mu mu mu nit ñi mu ne leen law an istaqbaltu min amri mastadbart loolu wolof njaay moom la naan bu démb doon tey voilà wolof njaay moom law an istaqbaltu min amri mastadbart moom lenn la koy bu démb doon tey waaw law ay wooy bu dul law an bu doon ne istaqbaltu ay bu doon ne istaqbaltu jublu naa min amri ci sama mbir mastat bartu li ma weesu mooy li ma weesu bu doon tey man naa ko récupérer mën naa ko defaat tey ah lam asuqil hadiya konoonte kon doonuma woon conduire woom mat sama euh, hadiyu yi nga xam ne moom laa jëlee fan la ko jële woon <laughs> loolu moom nit ñemewu ko nit ñe nit non ñemewu ko ñemewu ko fàtte ayna saaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alhadi ana fan la yonent bi alayhi salaam jële hëdd yu muy gëléem yi nga xam ne moom lay rendi comme ni ñu koy gise moom lay loj ci ak gi nii fan fan la ko jële woon loolu gis nañ ko gisatu ko gisatu ko lay xaar <laughs> eh, ana ku ci ku ku kuy tontu mu waay <laughs> kuy tontu ci loolu hmm. lan Medina moom manu koo nekk Medina ah du fa la jóge xanaa aja du fa la aji ñëw ma ne waa léegi bu fa ajee ñëw rek da après lépp fa la koy jële non non min Dul Xulayfa Mawlaana Ibn Umar wax na ko ci xadiis wax nañ ah, ko jële ah mu ne kon law an istaqbaltu min amri mastadbart lam asuqil hadiya bu démb doon tey konoon te kon doonuma woon wombat indi sama géléem yi ma jële fële indi ko fii ah wa umra te sama ak gii ma yéene ak umra gi umra kese laa koy def bu dul woon damaa indi li nga xam ne mooy hadiyu yi ah mu ne fa man kaana minkum képp koo xam ne nekk na ci yéen laysa ma'ahu hadiyun falyahilla képp ci yéen sama saxaaba yii képp koo xam ne indiwoo xaj yu mooy indiwoo fiy gàtt wala ay géléem walla ay nag yoo xam ne ngur nga rendi ko fii bu ku fi indaalewul yow falyaxil la sa aj sa umra jeex na waaw waaw wala yaj'alha umra te ajam nga mu yéene na ko soppi def umra waaw ku fi def xiraan te indiwoo hadyu yow da ngay sa xiraan goog da koy transformer en umra kese ku fi yéene woon hajj kese te indiwoo hadyu yow sa aj goog da nga koy fasxu transformer ko def ko aj kese ku defoon tamatoo nag kooku moom mooy taxul ñuy wax moom li ma soxla moom la def li ma digle loolu la def mooy tamatoo damay umra ba pare ba génn ci umra gi ma xaraamaloon yëpp daganat ma door a duggaat ci aj ma door xaar ba kii ma daal di duggaat ci aj gi loolu la yeneen ma ne saa saam digle te masala bii walillahil hamdu wal minna gisoon nañ ko alt a zal a zal xulayfa est-ce que al zal xulayfa walillahil minna gisoon nañ masala bi waxoon nañ manoon nañoo bàyyi ba fii wax ko fi mooy bi ñuy gis masalaam hal yajuzu fasxul xajji est-ce que mën nañoo transformer aj nit yéene aj ba pare ñëw ba foofu daal di koy transformer def ko umra est-ce que mën naa nekk gisoon nañ wute bi ci amoon diggante jumhurul ulama min al ma min al hanafiyati wal malikiyati wa shafi'iyati contrairement ak ñan ak hanabila rahmatullah alayhi ñu ne mën naa nekk ba léegi waa jumhur ne loolu c'était exclusivement réservé à sahabatu rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalaam léegi mënatu la nekk waaye waxoon nañ li gën dëgër mooy waxu xanaa xanaa bila yi muy ngiiru al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullah alayhi kene loolu mën naa nekk ba tey jii nii nit mën naa ak dem ba Makka laata muy commencer benn at mu transformer ko def contrat te waxoon nañ la loolay étape la woon ah. boo fàttale ko ñu ngi nii ci cëppandalu dernière étape baay bi te al imaamu Ibnul Qayyim boo fàttale ko ci Az-Zaad di Zaadul Ma'aad ha fii hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam moom al imaamu Ibnul Qayyim mu ko doon wax naan affaire ay étape la première bi comme la sayyidatu sa wax ba ñuy waaj a armal la ñu yonent bi alayhi salaam tànnuloo waaw ci façon yi ñuy aj yi possible aj kese muy ifraat wala aj ak umra boole leen muy qiraan wala tamattu mooy nga umra ba pare après nga aj nee na fa minna man ahalla bil hajj ba yonent bi alayhi salaam tànnuloo nit ñi. am ñoo xam ne ak kese lañ tànn am ñoo xam ne aj ak lañ tànn am ñoo xam ne tamattu lañ tànn mooy dañuy umra ba pare après ñu aj bi nga xam ne ci lañ agsi sarif keroog gis nañ altaa sarif hein yonent bi sallallahu alayhi jàll ci deuxième étape mooy mu xemmem loolu leen lool ngir ku andiwul haj yu defal sa mbir mi sa aj da nga yéene woon def ko umra waaw man araada la waxoon ku sopp rek na nga def waaye bi ñëwee fii bañ def lii tawaaf kii ba pare mu ne leen dalee na dogu ci ñoom gis nga lii mooy troisième étape bi lii mooy troisième étape bi mu ne law an nii law an mistaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya wa ja'altuha umra fa man kaana minkum laysa ma'ahu hadiyan fa yahillu muy farata waaw al amru yaqtadil wujub illaa ila sarafahu saarif te fii amul benn saarif bu ko fi jële mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di digle te digle ci sharia day wane ne digal li farata la bal am luy ñëw luy wane du farata te lii farata la ndax dafa dogg ci ñoom xat man ne di ngeen ko def koo ndiwul hët yu rek fal la wala yajal ha ne génn ci ayam nga mu yéene woon na umra fal wala yajal ha mu transforme ko tout de suite en umra mu def ko umra loolu waxoon nañ la moo tax ku mel ni ñoom ñoom ñoom al imaamu Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ak ñoom jàppoon ne ma ne ku fi ñëw di def ifraat wala ngay def xiraan te andiwoo hët yu de toute façon mu neex la mu naqari la mu neex la chit cha chit te am abayta par force sa aj googu day transformé wu nekk umra waaw ndax dañ ne ndax yonent la sa sam dafa insister jël yi ferme que ne saxaaba yi ku andiwul hët yu rek ku fi indiwul ay gàtt lool ngay def te lool comme que dane woon ilal abat day dem ba yawmal qiyam du arrêté kon ñu ne kon mooy aju kese dafay amatul ku fi ñëw yéen aju kese boo ñëwee day transformé wu umra nga umra ba pare après fa fa fa fa fa fa nga daldi yéene li nga xam ne mooy aj waaye waxoon nañ la loolu gënu la dëgër insha allahu taala que ne dafa rester intact ñett yi ku mu neex nga tànn ci bu la neex waaw te ci loolu lañ gise woon masalaam ana yam ci façon ak yi ñoo gën est-ce que tamattu moo gën wala xiraan moo gën wala ifraat moo gën gisoon nañ ñi nga xam ne dañ ne woon tamattu muy ngiiru imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal même rahmatullah alayhi buñ nee ne ñoom yonentu Yàlla saa saam xiraan la def mais dañu ne waaye li mu bëggoon a def xiraan la def waaye li nga xam ne moom la bëggoon a def mébét ko ne mu doon démb doon tey loolu lay def loolu warul a nekk yonent bi saa du jóge ci loo xam ne dañ koo gën di mébét loo xam ne ah du jóge ci ci loo xam ne lu gën la di mébét loo xam ne fekkul ne moo gën la mu jóg. waaye gisoon nañ ne waxu Hanafi yi moo gën a dëgër mooy ne xiraan moo gën contrairement ak xana ak Maalikee yi naan ifra ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi jamii waaye am na loo xam ne peut-être waxuñu ko woon am na loo xam ne waxuñu ko woon ci loo xam ne fi xanafiya yi ak ñi nga xam ne rahmatullah alayhim dañ ne xiraat bi moo gën mooy ne yonent bi sa salaam lii nii boo seetloo ñoo bokk na ci liñ doon wax ne daleen ko waxoon ngir dalal seen xel waaw parce que bëggul woon di wuteeg saxaaba yi radiyallahu moom muy def lii. ci jaamu yàlla goo xam ne lii lay def ñoom ñuy def leneen lu wuteeg loolu ngir dalaloon seen xel nag ndax affaire bi dafa nekkoon lu rëy ci ñoom le fait mu ne leen aj ngeen di transformer def ko umra loolu dafa newoon moo tax dinañ gis léegi ci hadis bi moo tax loolu noonu dafa rëyoon ci ñoom ba ñu naan ko mais yeneen saa salaam suñu aj gi lañuy transformé ku euh, ayul xilli ban ban ban ban ban ban set ci aj ban ban euh, laabaat ba mooy génnaat ci aj gi ba li nga xam ne mooy ci umra gi li ñu tere woon dangaan mu ne ko ah, mu ne leen alxillu kullu gépp mooy sëy sax te man ngeen ko def après waaw waaw te xam nga dafa am ñaari xill yu am bu ndaw ak bu mag bu ndaw bi yenn yi dinañ gis yooyu buñ àggee buñ ci ñëw ñëwagul léegi mooy kon bokk na ci li xanafi yi rahmatullah ak ñi ne yonent ma la sax tiraana gën kay mooy euh, tontu ko xanaabila yi ak ñu mel ñoom imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi këne te waxoon nañ imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ba mu waxee lool moom bi mu nee gaa yi ah man nañoo tontu lii de moom tegu ci leneen. mooy ne mooy ne yéen yonent bi saa saa en fait loolu da koo wax uniquement ngir dalal xelu saxaaba yi ngir wan leen ne bu leen jàpp ne lii ma leen wax ngeen def dafa nekk loo xam ne gënul wala baaxul wala bo non pas baaxul xam nañ ne du leen digal lu baaxul mais bu jàpp ne mbir la moo xam ne euh, mooy euh, mu ñu am ci xat xat xat mu bëgg lool dañ ci ñoom moo tax mu ne leen man li tax manumaa def nii yéen mooy indiwuma fiy gàtt. mais ñeen di gàtt comme Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Talha Seydina kii eh, num tudd Ali ibn Abi Talib ak ñeneen min zawil yasaara ñi nga xam ne buur yàlla may na leen ak ak ak am ba ñu mën a ëndaale xaj yi ñooñu daal bi dañoo def ni yonente bi saa saa mooy ñoom defuñu ko umra dañoo continuer ci seen xiraan biñ newoon ñu ne loolu da ko waxoon nag ngir dalal seen xel ngir tamit wan leen ne def leen man mii boo duloon sama gàtt yii ma fi indi sama gëléem yi ma fi indi kononte kon ma def nii yéen moom alayhi salaatu wassalaam kon nag ñu continuer aaya bi ba la dugg ci ma kii noonu hadis bi ba la ñuy dugg ci masala yi insha allah ñu daaneel pour bii di ñëw ñu mën a dugg ci masala li ñu tollu nii muy as-Safa wal Marwa Allah kon nag bi mu nee kon law an istaqbaltu mooy bi mu defee sa'yu bayna safa wal marwa doxu safa ak marwa bi bi mu ci paree jeexale ko marwa commencé safa jeexale marwa ci septième bi mu wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum ne leen law an istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadya wa ja'altuha umra faman kana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahil wal yaj'alha umra wal yaj'alha umra bu démb doon tey konoonte kon doonu moon indi sama hadiyu yi te konoon te kon doon naa ko def umra képp koo xamante ne nii ci yéen ah indiwul hadiyu xilla na set ci kii na mooy na pare na ci ajam nga mooy def na ko umra na mooy na liñ ko tere woon yépp na daganaat ci moom ah wal yaj'alha umra te mu def ko umra bi mu waxee loolu moom alayhi salaam kon mu ngi marwa ci le petit mot de marwa foofu di wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum ginnaaw bi ñu defee sa'i bayna safa wal marwa moom alayhi salaatu wasalaam mu ne fa qaama suraaqatu ibnu maalik ibnu ju'shum seydinaa suraaqatu ibnu maalik mu ngi woon ci mbooloo mi parce que saxaaba yi dañoo bari woon waxoon nañ la kero wute yi am ñaata lañ mais à vrai dire kenn xamul ñaata lañ kenn xamul ñaata lañ mooy parce que ñu jóge Medina dañoo bari ci yoon wi am nañu leen dab mais waa Makka tamit ña fa ñëw di aj ci ci yonent bi alayhi salaam ak ñu jóge ay ay yooyu yëpp moo tax kenn kenn xamul exactement ñaata lañu woon tellement ci bari waay Seydina Suraaqa ibn Maalik ah mu ne al Mudlij yi min Bani Mudlij mu daal di jóg gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna ca gàddaay ba waaw ba ba ko Abu Jahlin doon menacé waaw moom mi doon kar yonent bi alayhi salaatu salaam ak saahibahu Seydina Siddiq tamu fasam wa doon suux tànku fas yi di suux ci suuf si saabu jege ba mu ne ko xam naa ne yow ma bàyyi ma ma dem wat naa ci yàlla dinaa fexe ku fi parce que da ko wax ay répète yu maintes fois bu xam ne léegi nag mu ko bàyyi ma ma dem wat naa nekk ci yoon wi ku nar a jaar fii mën a la jaaroo fii waaw muy Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum gisoon nañu ko gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna moom moo jóg te bañ koy gis tarjamaam gisoon nañ lii ci lu gaaw fa qaama Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum Seydina Suraaqa ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu ibn Maalik di doomi Maalik Maalik di doomi Ju'shum mu bokkoon ci waa Banu Mudlij mu jóg fa qaala ya rasulallah mu ne ya rasulallah e yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ali amina hada am lil abad am li abad mais lii nga ñu digal ñu transformer ak gu ñu yéene woon ñu def ko umra li ñu daganoon li ñu xaraamaloon ci ñun ñëpp en tant que muhrim ku armal ñu mu dagan ñu mais loolu est-ce que pour suñu at mii rek la wala boog c'est pour le pour faw mooy wala boog yemul ci ñun day continuer yonent bi sallallahu sallam tontu ko ne ko hein fa shabbaka mu ne Seydina Jaabir mooy nettali ba léegi wal hadiisu fi sahih imaamu Muslim fa shab rahmatullah alayhi fa shabbaka rasulullah asa bi'ahu waahidatan fil uxraa yonent bi alayhi salaam jël loxo yi roofalante ko mooy loxo yi baaraam bi loxo baaraamu loxo bi ak baaraamu loxo bi mu roofalante ko dugal ci biir waqaala mu ne daxalatil umratu fil hajji marratayn laa balli abad balli abadin abad yonent bi alayhi salaam tàllal baaraam yi comme nañ ko waxoon loxo yi roofalante leen dugal ko ci biir beneen baaraam yi pour wan ne nii ma dugali sama baaraam yi ci biir yeneen baaraamu loxo yi noonu la umra aj noonu la duggante waaw wax ko ñaari yoon ne daxalatil umratu fil hajj daxalatil umratu ne ko laa Suraaqa li nga du pour seen at kese de bal li am ba des mooy li abadin ab mooy ne day continuer ba ilaa yawmal qiyaam mooy ne lan fekk am na kuy aj transformer sa ak goo yéene woon def ko umra day continuer wax nañ la loolu nas ko mënu cee dugg waaye moo tax ñu ne woon waaye bi Hanaabila moo gën a dëgër ci loolu waaye man la nekk ne exclusivité la pour ñoom wax nañ lii mooy waxu yonent ma lay saa sam xadiis yi waa jumhur doon wax Seydina Usmaan ak ñoom Seydina Abu Zar yooyu yooyu noonu ñun weddiwuñu dañ ne loolu ñoom seen wax la te loolu lañu comprendre waaye yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam moom moo wax te qawluhu al te moom la ñuy déglu moo ne bal li abad abad moo ne li am ba ne Suraaqa du pour seen at mii kese du pour yéen du seen exclusivité kon ci lañuy xam ne ñi ne xaas sa xawaa loolu c'est exclusivement pour saxaaba yi ñoom mooy information bi àggul woon ci ñoom wala dégg wuñu ko woon noonu waaw bal abad li am ba des mooy ba faw la mooy ba faw la mooy ba faw la kon fii nii la lii yem fii nii la lii nii la lii yem kon nag nettali bi mooy nettali bi lan safa ak marwa lii lañ naan yu sayu bayna safa wal marwa muy safa ak marwa dox entre safa ak marwa léegi nag léegi euh, kon lii la nettali lii la yonent bi alayhi salaatu salaam def ginnaaw rak'atay tawaaf kon ginnaaw ñaari rakkaay tawaaf yi lan la def moom alayhi salaatu wassalaam dafa dem nuyu li nga xamante ne mooy nuyuwaat alxajarul aswad jóge fa génn ci bunt bi nga xam ne moo jëm ci safa mu dem bi muy jege safa mu ne inna safa wal marwata jàng la aaya ba wax min sha inna safa wal marwata min sha'airillah abda'u bima bada allahu bih damay tàmbalee mu bu mooy li aaya bi wax inna safa dëgg-dëgg safa wal marwa marwa min sha'airillahi ha ci symbole yu borom bi subhaanahu wa taala yi taxawal ko ci la bokk après mu ne abda'u damay tàmbalee bima bada allahu be loolu mooy riwaay nekk saxiix yi imaam an ibda'u bima bada allahu be tàmbale leen ci fi nga xam ne fala borom bi subhaanahu wa ta'ala daldi tàmbalee abda'u bima bada allahu be a ibda'u tàmbali leen fi nga xamante ne ah bi ma bada allahu bi fi nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu wa tàmbalee mu yéeg safaa wax fa ñaan yi ñu wax wéetal fa buur yàlla bàkk ko fa ni nga xam ne moom ah nasara abda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama ahzaaba wahda ñaan di wax ko ñetti yoon door ñaan fekk loolu lépp mu ngi jàmmarloo xibla bi bi mu paree mu wàcc Euh, euh, safa ba mu nekkee ci biir xur wi mu waaxu waaxu bu kaw mi ngi daw ba àgg ci euh, marwa bay jege marwa mu dox li ci des yéeg marwa jubluwaat xibla bi ñaan li nga xam ne mooy ñaan yi nga xam ne moom la def loolu la def ba sept fois <laughs> ba sept fois après mu ñëw lii mooy ci kaw nettali bi dinaa la wax ay mbir léegi léegi yoo xam ne <laughs> xaaral après bi mu defee loolu comme mu def ci safa mu def ko ci marwa bi mu mujjee ci marwa bu mujj julli mu wax law an istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya ah ak ainsi de suite bu doon démb indi sama hadiyu yi dinaa ko def umra mu wax képp koo xam ne ci yéen indiwul hadiyu na def ajam ga mu yéene woon yooyu na ko def umra waaw Seydina Suraaqa daal di jóg ne ko ali amina hada est-ce que ngir suñu at mi da mu ne mukk du pour seen at mi kese waaye bal li abadin abad lii pour faw la pour faw la daal di jël baaraamu loxo yi dugalante roofalante la waaw kon le lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam <coughs> def keroog léegi acte bii ana fan la bi mu paree ci lii fan la jëmaat loolu nañ nañ pause ndax yonent bi alayhi salaam jëfam yépp ay njàngale yu dul jeex ci ne waaw lii lii la def léegi nag mu mu ñu war a dugg nag ci masalaay lii mooy lan lii mooy as yu bayna safa wal marwa gisoon nañu ruknul ihram ruknu bi nga xam ne mooy al ihram yéene deuxième ruknu ak tawaafu bil bayt muy wër kaaba gi tawaaf kaaba gi ah yaa ngaa dégg tawaafu bil bayt beneen bi est-ce que bii la <coughs> sa'yu bayna safa wal marwa est-ce que am na wute ci boroom xam-xam yi parce que xam nga yegg gisoo ko ci wute que ne kaama gi moom du ruknu bokkul ci aj du du pilier loolu amul wute waaye est-ce que safa ak marwa gii nii moom pilier la wala déet loolu dinañ ko gis ak bon ci brosé ndaw entre Safa ak Marwa ak bu dee ne est-ce la wala déet ak lan mooy dalil yi koy wane lan mooy àttey dox bi lii yonent ma lay saa saam def lan mooy statut am ce que farata la wala ruknu la wala waajib la wala sunna la lu ñu sopp kese la hein est-ce que lu ñu sopp kese la loolu lépp dinañu ko gis. Euh, ah. <coughs> Euh, bu ñu fàttewul am na ala bu ñu waxoon euh, keroog dañ ko fàtte woon suñu xel demoon ci après ñu fàttewaat ko mooy masalaam est-ce que waa dama ko nar a fàttewaat mooy tawaaf est-ce que euh, jàkkaay kamba gi moom tahiyatul masjid bi yonent ma lay saa saam doon wax ne ku dugg jàkka bu mu toog lu dul mu def ko mais fii nii gis nañ ne bi mu dugg see ci jàkkaay kàmba gi. wax nañ ñaan bi ñaan boo dugg ci jàkka dugal sa tànku ndejoor loolu lépp baax na waaye mais gisuñu fii kenn ne xadiis yi amul kenn ku nettali na yonent balay saa saa mais def na tax tahiyatul masjid mooy julli na ñaari rakka laata muy laata muy def dara te pourtant moom moo ñu waxoon ne buñ duggee jàkka bala ñoo toog nañ julli ñaari rakka ba moo tax gisoon nañ keroog bi Shafi'i yi def ko ci ci salaat zawaatu sabab yi julli yi nga xam ne dañoo am sabab moo tax yenn heure yi ñuy tere. sax dañ day nekk exception pour loolu mais kon jàkka juma euh, jàkkaay kaama gi moom ah foofu moom euh, ñaari ràkka yooyu dañ ko faa yoonal wala nu mu demee noonu ndax yonent wala sasam dafa ñëw rek tawaaf lan mooy àtte boobu lan mooy masala boobu loolu bu ñu ko fàttewaatul insha allah dinañ ci ñëw kon masalaay tawaaf la ñuy gis voilà lii tamit dama fàtte mooy gis nga am na masala bu garaaw bu ne ci suuf masala la bu garaaw a garaaw boo xam ne mën naa mën naa gëlëm loo nit mën naa salfaañe bopp nit teg ko ci xayara étourdi mu étourdi <coughs> mu étourdi mooy gis nga xadiis bii boo gisee mooy yonent mi alayhi salaatu salaam li muy wax dox lay wax ak tànk mais am na yeneen xadis yoo xam ne walla beneen xadis boo xam ne dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Safa moom ci kaw war waayam la ko defe nga ne ma moo loolu garawul yow keroog wax nga fi do bàyyil yow no xaaral yow yow daa mel ni kon yow dangaa riir dangaa sonn xam naa xam naa ah jéggal ma rek mais dafa mel ni dangaa sonn ah parce que bon <laughs> waxtu wey door a jeex moo tax xam naa nga sonn quoi <laughs> naa tey wax nga ba sa baat bi metti mais garaawul mais bàyyil ma tontu la nag yow loolu nag simple na nag ah mooy yow keroog bi nga fi wax tawaaf bi du nee tawaaf bi ndax dafa doxam déet ni ñu ko rek la woon rek lañ koy régler mooy tawaaf ñetti façon tawaaf am waaw kon dañ naan ñetti sang yu tamit moo am rek sang yu bay na Safa wal Marwa comme ñetti tawaaf yi tawaaful qudum ak tawaaful wadaa tawaaf booy door a agsi tawaafu nuyoo bi ta ak tawaaf bi nga xam ne mooy bi ñuy def jour en tout cas bi yonent ma saa saa def jour tabaski. quant à nañ koo def beneen jour wala loolu ci ñëw insha allah buñ ci àggee ak tawaafu tàggatoo bi mooy bi nga xam ne moom ngay mujjee def màkk booy ñibbi. <laughs> mais mais dañ naan bu dee am na baal ma bu dee am na xadiis bu ne moom yonent saa salaam euh, gëléem la ko defee dañuy xam ne rek benn ci yeneen yi maanaam noonu ak saa yi ma de <laughs> jazaakallaahu xayran naa ci tentative bi mais <laughs> sauf que yow yow yow sama mar fajoo ko xat <coughs> zittanii yow dang ma atasha yow dang ma dang ma dang ma <laughs> irwaul alil moom defoo ko yow dang ma yokku ak mar ma déet waay man la sii danga maa yokk ak mar waxuma mer de mar <laughs> waaw sonn ma <coughs> mais euh, lu tax ma ne la en fait daa am lu ma xam ne euh, waroon naa la ko wax tamit peut-être moo tax nga kii mais jërëjëf ah yow bon sa intention baax na kii yëg yooyu yépp masha Allah waaye <coughs> intention bu baax rek <coughs> du doy il faut xam-xam di ko lal mooy. en dafa am beneen affaire boo xam ne moo compliqué lii mooy mooy mooy battre en brèche li nga wax nii ah la xadiis bu wér tax ñaari xadiis yi ñu la wax que ne yonent mi alayhi salaam <laughs> waruwaay la ko def non seulement imam Abu Dawud solo na ko mais imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi yu solo na ko rahmatullah alayhi <laughs> wa hadithun sahih ah <laughs> ah kene yonent saa am na boo xam ne dafa war euh, Safa ak Marwa daa waroon bon te Mawlaana Ibnu Abbaas tamit nettali na ko wal hadiisu aydan fi saxiix imaamu Muslim ibn al-Hajjaaji rahmatullahi alayhi ah kene yonent ma lay saa saa waroon mais tamit ak hadiisu kii nu mu tudd Aamir kii. <coughs> Ah, oh Abu Tufayl voilà Abu Tufayl moom itam nettali na ko tam xadiisam tamit mu ngi saxi imaam Muslim bu ci nekk di wan ne yonent mi aleyhi salaatu waroon na dafa waroon en tout daal waroon na bi muy def Safa ak Marwa kon Seydina Jaabir Seydina uh, <clears throat> Abdallah ibn Abbas Seydina Abu Tufayl radiyallahu ta'ala anhu waaw ñoom ñi ñépp nag nettali nañ affaire boobu que nee nañ ma lay saa saa waroon na ma ne la nag bu dee bu doon loolu bu doon foofu la mbir yem mën naa d'accord yow li nga wax mais sauf que. Seydina Jaabir ibn Abdillah lii ma li ma waxoon ne mooy waddal mooy waddal façon li nga wax nii da nga ma doon jàppale waaye euh, finalement mujjul faj sama mar <coughs> mooy Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ci boppam radiyallahu anhu ma ci xadiis bu ne sax imaam Muslim nee yonent bi sallallahu alayhi gis nga lii nii nii lii nii gis nga lii nii nii nii lii nii gis nga Safa Marwa nii Safa Marwa benn yoon kese lañ ko la ko def ci aj bi mu ñëwee Makka ci aj gi nii benn yoon kese la ko def benn yoon kese la ko def ah. mais bu nee ak saxaaba yi mooy ñi defoon xiraan ak moom kantaa ñi defoon tamattu ñoom dañuy def ñaar parce que al mutamattin ki def tamattu mooy ki umra ba pare aj mooy dina dina def safa ak marwa mais loolu lool bu umra bi la bu aj bi da koy defaat waaw parce que aj bi dafa am safa ak marwa comme ni umra ak kese amee safa ak marwa ah alors ki def xiraan moom ak tawaafam tawaafu umra beek aj bi ñooy bokk yu bu doow bi muy dox a diggante Safa ak Marwa ñooy bokk dañuy roofalante dañuy duggante waaw yaa ngi dégg ah man man lii nag lii nii moo ma jaaxal man lii lii moo ma jaaxal ci affaire bi le fait que naa Jaabir radiyallahu anhu ne yonent saa salaam benn yoon la def saa yu bayna na wal Marwa te gis nañ xadiis yi ñu gis nii ak yeneen yoo xam ne nañ ko gis bii di ñëw ndax kon il faut ñu régler mas'ala bi tamit. est-ce que kon Safa ak Marwa bi yonent ma lay saa saam dafa waroon wala tànk la ko defee parce que lu ci nekk am na riwaay yu ko wax te comme que nee benn yoon la xew defaatu ko mais loolu ça sera nu ñu koy boolee nu ñuy boolee xadiis yooyu te yépp wér c'est ça man man ma la man c'est ça loolu moo ëpp man sama bopp bi man loolu mooy sama problème man loolu laa bëgg lijjanti man waaw. kon comprendre nga léegi li tax ma ne la danga maa yokk mer ak mar bokk <laughs> voilà kon bii insha allah loolu la ñuy njëkkee bu ñu waxee ci Safa ak Marwa bon en général après après ñu ñëw ci est-ce que da koo defee dox ak tànk dox wala war après buñ paree ci loolu ñu dugg nag ana lan mooy àttey Safa ak Marwa est-ce que la wala mustahab la est-ce que lu mooy pilier la wala lu ñu sopp la wala ainsi de suite lan mooy àtteem hmm?